xanaa ba ñoo dugg ci laaya bi te mooy njaal beenu deuxième juz'u deuxième xaaj ci alxuraan booju woow mooy fii ci suuratul baqara laaya bi nga xam ne mooy téeméer ak ñeent fukk ak ñaar xanaa ba lañu cee dugg rek ñu daal di yokk benn mbir boo xamante ne nii ku mel ni al imaamul bara ibn aazib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma ni xadiisam bi ñu gisoon ci jataay bii weesu te nekk ci saxiixayni damu doon wax li nga xam ne mooy soppi xibla gi jëli ko baytul maqdis daal di koy yóbbu makkatal mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa takrima ndax li muy doon wax sa laaya xadis boobu laaya bi ñu war a gis nii bi ci tegu day koy leeral kon ñu waxaale ko benn yoon mooy bi nga xamante ne nag ci lañu soppi li nga xamante ne nii mooy xibla bi ba nit ñi daal di tourner léegi nag bon am ci saxaaba yi radiyallahu anhum ñu ne mais yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñun de li ñuy jaaxal mooy mais am na suñu mbokk yoo xamante ne nii ñoom dañ leen a faatoon dañ leen a faatoon te ñoom ñoom faatu nañu bokk ñoom faatu nañu te bon xibla bi instant bii ñoom Jérusalem lañ doon féete waa léegi nag nan lay demee mooy ñooñu ñoom est-ce que seen julli yi nga xamante ne moom lañ doon def est-ce que julli yooyu dina baax est-ce que mooy bu doon ci waxi tey est-ce que bi ci waxu layikaar yi mooy pour nga comprendre daal liñ naan loi bii nii rétroactive mooy du delluwaat gannaaw voilà ñoom dañu jàppoon ne ah comme que suñu borom wàcce na àtte est-ce que àtte bii du tax kon képp koo xam ne faatu na te moom masula ji féete ci kamba gi fi nga xam ne moom la doon féete mooy fi nga xamante ne nii mooy baytul maqdis est-ce que kooku ay julleem du yàqu suñu boroom tabaaraka wa taala di wàcce wa ma kaana allahu li yudi'a imaanakum inna allaha bin naasi rahim ne borom bi tabaaraka wa taala nekkul kuy sànq seen julli yi moom la tudde iman ndax gëm yàlla bu du mat dëgg-dëgg lu dul borom daal di nekk koo xamante ne nii day nangoo taxaw di matal julli yi comme ni nga xamante ne noon la ko boroom bi tabaaraka wa taala diglee kon nag loolu lañ waroon a yokk walillahi alhamdu wal minna suñu borom tabaaraka wa taala mu ne sa yaqulu xel naa wax as-sufaha ñi nga xamante ne ñoom ñoo dese mooy yahuud yi nii di lak di kaas naan lan moo tax mu bàyyi fii li nga xamante ne mooy seen xibla ba ñu nekkoon ñooñu mooy ñi nga xam ne dañoo dese waa ñoom seen xel yi moo ñorut moo tax ñu foog ne voilà le fait bàyyi xibla bi léegi ñoom ñu ne léegi ñoom la suñu boroom tabaaraka wa taala di wax mu ne sa yaquulu xel séef naa wax as-sufahaa'u gaa yi nga xamante ne ñoom ñoo dese ci yahuudi ak nasaraan yi lan la ñuy wax ndax seen xel yee dese ñu foog ne daal moom mbaaxul yàlla moom dañ ko tënk Jérusalem wala mooy il faut ngay féete foofu comme ñoom ni ñu ko bëggee daal léegi daal yaakaar ne fii mu ne ku ko wute moom mooy danga am problème suñu boroom ne sa yaqulu xel séef na laa wax yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam as-sufahaa'u gaa yi nga xamante ne dañoo réer seen xel yi daal di des xamuñ seen minan naasi ci nit ñi muy yahuud yeek nasaraan yii ak mushrikuuna Quraysh yi ñoom itam dañ ci doon njëkkante naan lii day wane ne newuñ ci tus xam nga fi ñu ci nekkoon yëpp di féete fi nga xamante ne mooy mooy Sham léegi nag soppi nañ ko nee nañ ñu ngay féete feneen lii day wane ne ñii newuñ ci dara suñu boroom ne ñoom ñépp ñooñu nag ci ñi nga xamante ne ñooy waa Quraysh rawatina yahuud nasaraan yi nga xamante ne ñoom ñooy kaas ñoom ñooy sufaha yi mu ne ñooñu xel séef nañ laa wax minan naasi ne la maa wallaahum moo ñun de dañuy laaj ñun ñii waay waay lan moo tax ñu daal di dëddu daal di bàyyi daal di wëlbatiku an qiblatihim ca seen qibla ga nga xam ne fañ doon jublu bu njëkkoon fa nga xam ne seize mois wala juróom lu muy fukk ak juróom benn wala fukk ak juróom ñaari weer yoo xamante ne fa lañ doon jublu doon bi ñu ñëwee Medina ba léegi waa lan moo tax ñoom ñu daal di daal fi bàyyi qibla googale nga xam ne ñoom jullit ñii ca la ñu newoon ñoom lu ciy seen yoon ñoom gëmuñu defuñ dara ba pare di toppatoo gëmuk ñeneen ñi quoi wal iyaazu billah loolu bokk na ci ak safaaha ci li nga xamante ne mooy ak wànki ak manki wiis akuk ràngateku moo tax suñu boroom tudd leen as-sufaha ñi nga xam ne seeni wiis dafa manki léegi nag suñu boroom ne xul wax leen ñoom ñoo ñële ci yahuud yi chrétien yi ak ñi nga xam ne ñooy waa Quraysh nee le lillaahi boroom bi tabaaraka wa taala dongu la ñeel al mashriqu al wal maghrib ak le maghrib mooy so ak penku penku ak soo loolu lépp borom bi daal di la ñeel mooy horizon yépp borom bi tabaaraka wa taala dong la ñeel yahdi moom mooy gindi nag man yashaa'u bosoog ilaa siraatin mustaqim ci yoon wi nga xamante ne woo coo wooral muy yoonam wii muy xibla bii moo ciy gindi ku ko soob moom moo leen ko xañoon yéen waa yéen yahuud yi ak nasaraan yi daal di ciy gindi ñi nga xamante ne ñooy jullit ñi te xayru xibla mooy xibla bi gën bu borom di tabaaraka wa taala daal génneel ci nit ñi comme ni nga xamante ne nii xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam noonu lañ we xeet wu gën wu suñu woroom génnee ci nit ñi mu ne wamaa jaal mu ne mu ne mu ne kon mu ne yahdi kon man yashaawu kon ila siratin mustaqim kon loolu jeex na mu ne wa kadhalika naka nii nag ja'alnaakum mooy nii nga xam ne ci lañ leen tànnale xibla bi nga xam ne moo gën a diggu doomu naka noonee lañ lañ lañ leen génnee lañ leen def yéen ummatan naw xeet woo xamante ne nii wasatan woo xam ne da ngeen a diggu doomu li takunu mooy ëppalu ngeen comme ni yahuud yi dem ba naan doomu yàlla la waaye it comme ni nasaraan yi naan Seydina alayhim assalaatu wassalaam doomu yàlla la defu ngeen ko de mooy ëpp lu ngeen te dañ teñ nawul ngeen tamit te nekku ngeen ñoo xam ne taqsir da leen dugg mooy ngeen nekk ñoo xamante ne nii da ngeen a a tàyyel ci jaamu yàlla déedéet dama leen a def ummatan xeet wasatan woo xamante ne da ngeen diggu doomu moo lu tax borom bi mu ne li takunu ngir ngeen nekk shuhada ay way seede ala naasi ci nit ñi rasul te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk aleykum moom mu nekk ci yéen shahidan koo xam ne seede lay doon waaye gi nag lool mooy lan mooy yonent bi sa mooy boo xeet wi comme ni nga xam ne noonu la Seydina Abu Sa'id al-Khudri yu xar xadiis bi al imaamul Buxaari en tout cas leer na ma ne moom soloo na ko nee na Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko wax ne yonent ne Seydina Nuux day ñëw quoi léegi nag ñu ne ko ah yow mii yow Nuux yow yónni woon nañ la mu ne ah kay ñu ne woon naa la léegi ana la ma la yónni est ce que def nga ko Seydina Nuux alayhi salaatu wassalaam ne waaw léegi kantaa nag bi mu nee woow léegi bon waa yàlla kii ñëwul fen Nuux daa sax andiwu ko yónni woon gisuñu ko ah suñu borom ne ah gaa yi nee na ñu ñëwoo de mu ne ah man mu ne kan mooy sa seede mu ne ko xeetu Seydina seydinaa muhammad alayhi salaatu wassalaam mooy ki nga xamante ne nii ñoom ñoo may seede léegi gaay bi moo ñii dañ ñoo mën a seede ñu ne sii ñoo leen di seede ñun ndax suñu boroom suñu yonent alayhi salaatu wassalaam di seydinaa muhammad alayhi wa wassalaam téere ba nga xamante ne nii moom la ko boroom bi joxoon ca lañu def këne inna arsalnaa nuuhan ak yu mel noonu yu ñuy wan ne boroom bi ci boppam moo ne seydinaa nuux ñoo ko yónni woon te ba mu ñëwee na xaala walla nee suuratu Nuux kon loolu day wane ne kon ñëwoon na de toute façon kon Seydina Nuux alayhi salaam ñëwoon na naka noonee la ko ku mel ni Seydina la moom itam ne am na ci beneen riwaaya boo xam ne al imaamu Ahmad naka noonu al imaamu Buxaari ak al imaamu Tirmidi yu rahmatullah ak ñeneen solo nañu ko ñoom foofu li ñu wax mooy. mooy li nga xaman li xamante ne nii mooy foofu xam nga lan la wax dane foofu dane benn yonent boo xamante ne waxul Seydina Nuux dane dañuy indi yonent dañuy indi ab yonent bu ëllëgee dañuy indi yonent bu ëllëgee léegi day ñëw yowmal qiyaam ab yonent boo xam ne moom kese mooy ñëw quoi moom moom moom ba mu demee kenn kese ko gëm ca xeet wa am yonent boo xam ne day ñëw ñaari nit kese ko gëm am beneen yonent boo xamante ne nii dina ñëw indi ñu bari léegi nag bu ñëwee suñu borom ne leen moo yéen ndax jottali ngeen li nga xam ne moom laa leen yónni woon ñu ne léegi seen nit ne moo dara lañu fi deful jottaliwuñ dara léegi nag yéen suñu suñu borom ne ah yonent ba ne ko ah yéen nag yéen est ce que jottali ngeen mooy dañuy laaj xeet wa ndax ñii ñoom indi nañ leen li ma leen waxoon jottali nañ leen lu kii ñëw ànd ak ay benn nit ñi ñaar léegi kuñ ci laaj rek ñoom ñu ne ñëwul léegi ñu laaj yonent yi alayhimu salaatu wassalaam ñoom ñu ne ah kay ñëwoon nañu ñëwoon nañu kay si si nañu ñëwoon nañu léegi nag ñu ne ah léegi suñu boroom ne leen ah, kan moo lay seedeel mu ne Seydina Muhammad ak xeetam alayhi salaatu wassalaam léegi ñoom ñooy seede gën a yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kat jottali woon nañ léegi nag gaa yi ne leen ah liin léegi ah ku fi seede nag da ngay joxe sa xam-xam mooy lan fan nga jële lii ngay seede ñu ne ñun kat suñu yonent alayhi salaatu wassalaam moo ñu xabaare ki ne yonent yépp daal di nañuy jottali la leen suñu boroom tabaaraka wa taala daal di woon seedeloo léegi nag mu ne loolu moo tax suñu boroom fa la doon wax naan li takunu ngir yéen ñi ngeen bokk ngeen nekk ñoo xamante ñoo xam ne da ngeen di seede nekk ay way seede ala si ci nit ñi kon loolu lay wax fii léegi nag mu ne wa yakunu rasul kantaa yéen xeetu seydina muhammad alayhi salatu wassalaam yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam mooy nekk seenub ku fi tojale fi tojaange du wax na ne dañ koy gaaral jëf yi ah, euh, borom bi daf ko koy gaaral léegi yi nga xam ne baax na mu daal di ciy sant yàlla yi du noonu mu daal mu daal leen ñaanal jéggal kon ku fi yaakaar ne sa caay-caay gi nga newe suñu borom xamalu